moo may fan dundal yonent mi aleyhi salaatu wasalaam bàyyi ko fi ba ni nga xamante ne nii lay taxawale diine bi muy al islaam wa adhara amra ba ni muy feeñale def mbiru yàlla féete kaw lépp waaw lislaam bi feeñ bayna al arabi wal ajam bayna al fursi wal ruumi wal biza wal habasha wa kadhalika ila ila ila jami' al buldan ba ni suñu boroom di leerale lu lépp feeñal mbir mi mu féete kaw wa ballagha risalata allah seydina muhammad moomu daldi sallallahu alayhi wa sallam daldi joxe jottali message u boroom bi tabaraka wa ta'ala wa jaahada fi sabilillah mu daldi jihaad ci yoonu yàlla tabaaraka wa taala waaw wa jaahada fi sabilillah thumma tawaffaahu allahu ala dalik ginnaaw gi suñu boroom daldi koy faat ci kaw loolu le muy mission bi mu newoon wa qad tarakakum ala tariqa yonent boobu nag di seydinaa Muhammad yéen nit ñi yëg leen ne sallallahu alayhi wa sallam bàyyi na leen ci yoon wu leer nañ waaw falan yahlika haalikun illaa min ba'di al-bayyinati wash-shifaa kenn nag du alku kenn du sànku mooy laa yaziigu anhaa illaa zaa'ig ah bàyyi na leen loo xam ne mahajja baydaa layluhaa ka nahaarihaa laa yazighu anha illa za'iq loolu rek la Seydina Siddiq di wax nii ci yeneen kàddu mu ne kon waqad tarakakum ala tariqa bàyyi na leen ci yoon wi nga xam ne moom la suñu boroom tëral muy siraatal mustaqim ihdina siraatal mustaqim suñu boroom gindi na leen ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leeral ko teg leen ci ci la leen bàyyi de bi muy génn àddina kon nag falan yahlika haalikun illa min ba'di al bayyinati wash shifaa lu sànku lu dul ginnaaw bi nga xam ne ci la preuve yu leer yi taxaw muy leeral na alquran jottali li nga xam ne moom la ko boroomam waxoon mu jottali mu jottali ko gën jaa jottali comme ni nga ko waxoon hajjatul wadaa ne ayyuhan naas ne hal ballaxt ñu ne ko hal ballaxt est-ce que jottali naa ñu ne ko laqad ballaxt wa addayt wa nasax mu yëgati baaraam ci kaw ne allahumma ashhad allahumma ashhad allahumma ashhad yonent bi alayhi salaatu salaam keroog gisoon nañ ko hajjatul wadaa muy le pèlerinage daje bim ne est-ce que jottali naa ginnaaw bi mu leen defalee discours bi ak lim fi leeral lépp ba li nga xam ne aj jii ci mujjoon mu leeral ko nii ne leen li yaqudu anni manasikakum ngir ñu jël dama koo def jël leen ci man li ngeen di aje te mooy ponk bu mujj ginnaaw bi mu leeralee leen leeral lépp mu laaj leen hal ballaxt est-ce que jottali ba pare dénk leen ñu ne ko laqad ballaghta ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu waaye yemoo ci jottali wa addayta jooxe nga waaye wa nasaxta da daal di ngay joxe conseil bu rafet waaw akbar kon nag Seydina Siddiq ne ku fi aw ku ginnaaw loolu sànq bàyyi fi diine jii mu fi teg leeral ko ngay nekk ci kéefër wala ci nifaaq ak naafiq wala lu nga ci kooku alkool lu dul ginnaaw bi mbir yi leeree nañ wa shifa ak li nga xam ne mooy faj xol yi di faj li nga xamante ne mooy yaram yeeg lépp mooy ginnaaw bi mu muy alquran ndax fii shifa waaw mooy liy faj li nekk ci xol yi kon kenn du sànk lu dul ginnaaw ak leer ak ginnaaw li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy paj gi waaw Allahu akbar waaw loolu moo tax gis nga lii lii as-Siddiq di wax ni moo am jusqu'à présent képp koo xam ne mas ngaa taxaw di woote ci l'islam moo xam ab sëriñ la ab ku jàngale la walla man di doon ah ñépp xame ko loolu ñépp xame ko loolu moom lañ ko xame xamewuñu ko leneen lu dul diine xamewuñ ko leneen lu dul taxaw ci sunnaay yonent bi aleyhi salaatu wa salaam am njabootam ñëw jaar feneen ñooñu xat ba xat xat qad halaku ba'da al bayyinati wa shifaa dañoo sànku ginnaaw bi leer taxawe ñoom da leen a gën jege sax mooy la yonent lay saa sa am ku alku de toute façon jullit ñi mooy yow bandal bayyinati wa shifa waaye suñu boroom xéewal ko baayam wala maamam wala yooyu newoon ci loolu moom mu ñëw nekk un grand bandkat kooku noonu wax dëgg yàlla ba mu sànkoo dafa sànku ginnaaw bi nga xam ne la maamam jaar fi yonent bi alei satu salaam jaaroon leeral ñépp xam ko nit ñi di ci jariñoo moom loolu mooy tax sax leen ñi loolu leen di alal parce que dañuy jàpp ne sama maam la wala sama baay la ñoom ñu autorisé wu yoo xam ne ñeneen ñi kenn autorisé wu ci ñenewu ko autorisé boppam ci ay moy yàlla ak génn di teggi ndigalu borom bi tabaaraka wa taala parce que moo doomu diw waaw loolu nag na yëg ne kooku fa lan yahlika haalikun illa ba'da al bayyinati wa kenn du alku kenn du sanku ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la mbir yi leere yonent bi alayhi salaam leeral ko naññ wa shifa teg fi liy faj xol yi kon nag ku dem di feebaraat yaa fi bàyyi li la doon faj nga dem tabbiwaat ci kërug daa ak euh, kër gi nga xam ne mooy kërug virus yeeg yooyu muy ak kufru shirk ak an nifaaq fa man kaana allahu rabbahu fa inna allaha hayyun la yamut mu sayyidina siddiq ba léegi ci dalaa'ilun nubuwwa wal hadiis an urwa ibn Zubayr radiyallahu anha min an tariq ibn Lahi'a bi sanadin da'if mu ne fa man kaana Allahu rabbahu képp koo xam ne nag buur yàlla mooy sa borom fa inna Allaha hayyun la yamut buur yàlla da day dund te du faatu waaye wa man kaana ya'budu Muhammadan wa yunazzilahu ilaahan waaye képp koo xam ne nag Seydina Muhammad nga doon jaamu muy suñu yonent bi suñu borom deflal ñu ko ne rasul moom ci boppam mu ne laa tatruuni kama atrat an-nasara isa ibn maryam walakin qulu rasulu abdullahi wa rasuluhu comme niñ ko fàttali woon jotaay bi weesu wal hadith fi sahih imam al-bukhari rahmatullahi alayhi ha wa qad rawaa wa huwa aydan fi muwatta al-imam malik ibn anas imam dar al-hijra rahmatullahi alayhi sana ginnaaw bi mu waxee lool bu leen ma tag tagal di ma tagg ba tagg ma ba jox ma loo xam ne nag attribut borom bi la tabaraka wa taala di ma teg palaasam bu leen ma ko def comme nit nasaraan yi chrétiens yi karcan yi waa jàngu bi des ki nga xam ne mooy Seydina Isa ibn Maryam walakin wax leen bu ngeen di wax nee leen abdullahi wa rasuluh jàngu bi yàlla ndawam la kenn mënula wax lu gën a féete kaw loolu waaw manu la wax ci yonent bi alayhi salaatu salaam lu gën a féete kaw lool abdullahi wa rasuluhu baax na bu boppam bu doon bind lettre yi loolu la ko doon ubbee waaw waaw allahu akbar bismillahi rrahmani rrahim min muhammadin abdullahi wa rasuluhu ila qaysar azim ar-rum min muhammad bismillahi rrahmani rrahim min muhammadin abdullahi wa rasuluhu ilaa Kisra azimul furs noonu la ko doon ubbee kon nag ba pare mu ne ñu wax leen loolu kon nit mënu wax lu ëpp loolu Abdullahi waaw moo incarné dëgg dëggu jaamu yàlla waaw mooy ndawam mooy le vrai le vrai envoyé mel ni ñeneen ñépp ñoom ci mission am rek lañ ñëwoon di ko baliser le terrain waaye dëgg-dëgg mooy Abdullah wa rasuluhu mooy ndawam alayhi salaatu wassalaam kon mu ne Seydina Siddiq comme ni ñu ko waxoon keroog mooy di taxawaatal di leeralaat comme ni nga xam noonu la ko Yonent bi alayhi salaam doon defe du deñ di taxawal ponku tawxiid wéetal yàlla yi ba bu ko defee yéetal yàlla ba daraay shirk du ci am benn benn benn benn benn fumée shirk buy taxawaalu ci wet gi waaw waaw benn lëndëmu shirk wala dara luy niroog shirk niyaaju shirk bu mu fi jaar waaw xamal leen ne parce que jamono yu mel nii <coughs> am na ñu bari ci lañuy sànkoo waaw sëriñ bi bu génnee àddina nga gis ñenn ñi ci lañuy commencer sànku ca saasi waaw ca saasi lañuy sànku ndax ci lañuy commencer nga gis nit ñi di commencer di créer histoire yu amul waaye di ko di ko yëkkati ay maqaama di wax ci moom mel ni daal dañoo xattal seetlu ko rek nañ ko seetlu rek ñun ay wolof lañu xam nañ ñim demee waaw ku dee saint waaw lu waay mën a mel lu mën a caaxaan buy dee dib saint waaw ñépp di ko tagg bu dee yow caaxaankat bi lañuy tagganoon lan ngay xalaat ci ki nga xam ne dëgg-dëgg sëriñ la woon wala sax day woote ne sëriñ la parce que maamam wala boog moom fam affilé woo tax amoon ni ndongo mu génn àddina xoolal rek nañu xool rek te yàlla tax waaw bu benn par par loo dugg te ñu wax te yàlla tax waaw li ñuy waxal sëriñ si bu ñu génnee àddina yu bari da lay leer ne amul waaw man am na bu ma ci fekkoon Sénégal année 2000 yi boo xam ne sëriñ boobu àddina da man moom lii laa ko laa ko waxe dama ne fii mu ne moom sax mooy boobu moom maa ngi woon Dakar moom waaw laane gis ngeen gaañ sëriñ bi de génn na àddina bi ñuy dund ñun ñépp xam nañ ko yàlla def na ne xam nañ lu bari mooy ñu ngi fi woon ba nim génn àddina lu dul dara en tout cas bokk nañoo ak dund lu mat ay vingt ans lu ko jege dégguñu fi dara lu extraordinaire luñ ko fi luñ ko fi luñu ko fi nettali amul le bi muy dund waaye bàyyi leen ba mu génn àddina génn na àddina léegi ngeen dégg fi ay wax yoo xam ne dalay leer ni du dëgg wallahi alladhi la ilaha illa huwa na ma ko waxe woon la amee gars yi quelques jours lañ ci kii mooy rek jour yooyu rek gars yi rajo yeeg télé yeeg yépp di wane gars yi ñëw rajo yi ñii di ubbi di nettali xissa yoo xam ne danga koy dégg xam ne lii du dëgg waaw lii nii du dëgg waaye nag mooy loolu mooy jamono la xam ne ci lañuy jaye di wax di pompe di yëkkati ba ñenn ñi jàpp ne sax di ko teg yattaxidunahu wal wal iyaadu billah ilaah ilaaha di ko jàppe bi yàlla waaw jël li nga xam ne ñooy melooy borom beeg attributs yi ak yi nga xam ne moom kese la ñu ñëw jox ko kooku moo tax ci lañu bari sànkoo moo tax jamono yooyu dafa nekk jamono yi tegaat nit ñi ci tawhid waaw wéetal yàlla xam leen ne buur yàllaa fi ne waaw buur yàlla kii nga mu boole woon ak mu mën a màgg màgg mooy nii la rek ku nekk fii ngay jaar waaw te jaamuñu ko woon moom mi dem de waaye buur yàlla lañuy jaamu te buur yàlla moom mu ngi fi ba léegi moo tax seydina siddiq ne fa man kaana allahu rabbahu fa inna allaha hayyun la yamut képp koo xam ne sa boroom mooy allah tabaraka wa taala yégal ne moom mu ngi dund te ak faatu du ko gaaral waaye wa man kaana ya'budu muhammadan wa yunazzilahu ilah faqad halaka ilahu képp koo xamante ne nii nag seydina muhammad di suñu yonent bi génn àddina alayhi afdalu salatu wasalaam moom nga doon jaamu wàcce ko wàcce waayu yàlla xamal ne sa yàlla boobu génn na àddina fa inna na xam ne kooku yàllaam boobu génn àddina kon nag fattaqullaha ayyuha nnaas kon ragal leen yàlla yéen nit ñi waa tasimu bi diinikum te ngeen moy jàpp ci seen diine wa tawakkalu ala rabbikum wàkkeeru leen ci seen borom bu leen wàkkeeru ci kenn waaw wa tawakkal ala alxayi alladi laa yamuut loolu la suñu borom waxoon yeneen bi alei satu moom la ñu royloo ne leen naka lañu laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mu ne wa tawakkal ala alxayi alladi laa yamuut waaw wa tawakkal wékk wàkkeerlul ala alxayi alladi laa yamuut ki nga xam ne mooy dund te du faatu te dundam faatu du ko gaaral wàkkeerlul ci kooku kon mu ne wa tawakkalu ala rabbikum na ngeen wàkkeerlu ci seen borom fa inna diina allahi qaa'im diine buur yàlla jii qaa'im taxaw na dafa taxaw kenn mënatu koo màbb wa inna kalimata allahi tamma baatub yàlla bi di kalimatu laa ilaha illa allah mat na kenn manu ci dara sëkk kenn manu koo fell waaw wa inna allaha naasirun man nasara te buur yàlla mooy aji dimbali képp ku dimbali képp ku nekk ci diineem moo lay dimbali ala anaanu moo ne wala yansuranna allahu man yansurah du suñu ne man borom bi buur yàlla nee na dinaa dimbali ku ku nekk ci sama chantier yeeg taxaw ci yi nga xam ne moom laay digle man maa man borom nga xam ne la dara warul moom moo warlul boppam moom moo warlul boppam daal di lay dimbali waaw waaw wa inna allaha naasirun man nasara waaye wa mu'izzun diina te buur yàlla nag wa mu'izzun diina mooy ki yëkkati màggal yëkkati diineem wa mu'izzun moo ko def mu féete kaw lépp te da koy def waaw loolu la inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la xaafidun dëgg-dëgg ñoo wàcc alquran te ñoo koy wattul suñu bopp inna diina inda allahi islaam diine fa yàlla mooy lislaam mooy lislaam moo koy wattul boppam mooy def mu noot wa inna kitaab allahi bayna azhurina te yëg leen yeen saxaaba yi man a siddiq mi wax ak yéen kene téere bi yàlla bi mu ngi seen biir mu ngi suñu biir wa huwa an-nuur wa shifaa mooy leer gi te mooy faj gi wa bihi hada allahu muhammadan sallallahu alayhi te ci leer googu muy alquran gi ci la suñu boroom gindee gide daldi gide gindi yonente bi alayhi salaatu wasalaam kàddoom la gu mu ko jox moom la doon niitoo di ci leerloo moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam wa fiihi xalaalullahi wa xaraamuhu te li buur yàlla daganal ak li mu xaraamal mu ngi ci biir waaw mu ngi ci biir Allahu akbar mu ngi ci biir Allahu akbar wallahi laa nubaali man ajlaba alayna min xalqillah mu ne ñun maa ngi wàcc yàlla man a siddiq faalewuñu képp koo xam ne dañoo ko coaliser waajal seeni fas waajal seeni doole waajal seen lépp contre ñun ci mbindeefu yàlla yi faalewuñu la Allahu akbar gis ngeen izzatul islam walillahi al izza wa li rasulihi wa lil mu'minin waaye suñu boroom dane wa lil mu'minin wa lillahi al izzatu wa li rasulihi buur yàlla moo am féete kaw buur yàllaa ko moom dominance buur yàllaa ko moom wali rasuuli ak ndawam bi walil mu'miniin ak ñi nga xam ne ñoom pare nañ gëm buur yàlla ak yonentam alayhi salaatu wassalaam te dara du leen ci dindi léegi nag nañ natt suñu bopp ñun léegi est-ce que foofu lañ ne buñ fa newee rek dinañ xam dinañ buñ fa ne buñ ñu nattee rek dinañ xam lu tax ñun ñu mel niñ mel léegi ak suñu état calamité biñ newee ci àddina bi allahu akbar gis nga fi la lislaam ful la jëm lay jox xam sa bopp gi mu lay jox xam ne yow jaam nga te nag doo jaamu keneen doo jaamu Samba doo jaamu Demba doo jaamu Paate doo jaamu Paul ak Jean ak Nicolas waaye doo jaamu Ayman ak Saïd waaye jaamu Allah yow Abdullahi nga jaamu bi yàlla nga moo tax nekk nag ci la buur yàlla digal sant tegle ci yonent ma lay saa leeral ko nga ne ci ku la mën a wuteeg yow wala di xeex ak yow faale ndax walillahi al-izza wali rasuli walil mu'minin Seydina Siddiq moo tax mu ne wallahi ñu ngi wàcc yàlla laa nu baal yi re resuñu faale wuñu occupé wuñu sax man ajlaba alaynaa faale wuñu la alaynaa min xalqillah na ñépp coalisé wu ndax lan maata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent mi salaam génn àddina faale wuñ képp ku nar a dal suñu kaw ci lii mu ñu fi bàyyi ci la ñuy ne ci alquran ku mu naqari nag bu doon tey say char say avion say bomba say say say say say say say embargo économique ak la fekk ñun ñu ngi ci alquran ak sunna ñu ngi ci fii nga xam ne huwa nuur kitaabullah alladhi bayna kitaabullahi bayna adhurina wa huwa an-nuur wa shifaa wa bihi hada allahu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam wa fiihi halaalu llahi wa haraamuhu wallahi fekk ñu ngi ci lii faawuñu laa nubaali man ajlaba alayna min xalqillah ndax suñu boroom kat mooy li mu wax ci kaw saan wa inna allaha naasirun man nasara wa inna allaha te dëgg-dëgg buur yàlla naasirun mooy dimbali man nasara képp ku ko dimbali nekk ci lii ci alquraanam ji moom mi dara warul moo warloo ne moo lay jàppale waaw Allahu akbar Allahu akbar ah. mu ne inna suyuuf allahi la masluula maa wada'naahaa ba'd te ne ñépp yëg ne inna suyuuf allah gis nga jaasi yàlla yi ya ñu bocci woon Badar didda abi jahlin wa xisbe contre abu jahlin ak waa ñooñam ak ñam àndaloon ci waa Quraysh al-kuffaar jaasi jooju ñu bocc woon boobu dugalaguñ ko de ba ñu ko boccee boobu ba léegi génne ko ci mbar mi xëcc ko muy dal ci ndondu kafara yi weddikat yi ni ngeen xam ne yonent wala sarsam génn na àddina taxul ñu dugal suñuy jaasi ci mbar yi déedéet jaasi yàlla yi inna suyufa allahi la masluula wat naa ci yàlla ne man as-siddiq gis nga jaasi yàlla yi ñu ngi ñu ngi bocci di xaar képp koo xamante ne nii da ñëw ne li fi yonente ma lay saasaam tegoon dañ koy raafal dañ ko fiy jële ba nga xam di nga xam ne jaas yooyu dinañ am ci sa doq gi li nga xam ne mooy yoon inna suyuufa allahi la maslula maa wada'naha ba'd tegabuñu ko te duñu ko teg wala nujaahidanna man xaalafana kama jaahadna ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam te nag na ñépp yëg ka Qaysar Kisra xabasha len an-Najaashi ak ñeneen ak ku mu man di doon na ngeen yëg ak fii ci arab yi jaziratul arab wala nujaahidanna man xaalafana waat naa ci yàlla man as-Siddiq ne ñu xare dinañu jihaad ak képp ku wuteeg ñun comme ni nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam noonu lañu comme ni nga xam ne noonu lañ jihaade àndoon ak yonent bi alayhi salaatu lam ñu tegaloon yoon wam ñu rëddaloon ci lañuy jaar falaa yubqiyanna ahadun illa ala nafsihi waaw waaw ku nekk nag bu mu desal dara lu dul mooy ku ku ku ku bàyyi dara rek sa bopp nga ko def ah. waaw lu waay rendi rek xamal na ci sa loxo lay nàcc waaw lu fi waay bàyyi ci li fi yonent ma lay saar tegoon bul jàpp ne keneen nga ko def de sa bopp sa kaw lay këpp ba mu waxee lay summan saraf mu daal di wane gannaaw Seydina Siddiq wan sarafa ma'ahu al-muhaajiruun waa jàkka ji jóg muhaajiruun yi gaa yi topp ko fan ila rasulillah ñu demit xooliwaat niiwu yonent bi alayhi salaatu wassalaam allahu akbar allahu akbar allahu akbar kon lii mooy li nga xam ne moom la Seydina Siddiq radiyallahu taala anhu daldi taxawe gën ji taxawaay waaw gën ji taxawaay waaw gën ji taxawaay ginnaaw bi yonent bi sallallahu alayhi wa àddina eh, bi lay xewee ginnaaw lii sayyidina wa mawlana ibn Abbas dañuy nettali ci xadis boo xam ne bu gudd gudd la wal xadiisu qad rawaahu al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal wallaahi jazaahu llaahu an al-islaami xayran wallaahi al imaamu Ahmad wallaahi al imaamu Ahmad kasmihi Ahmad wallaahi alladii laa ilaaha illaa huwa jazaahu llaahu an al-islaami xayran al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal wallahi jazaahu llahu an il islaami xayra wallahi musnadam bi mook ñi ko jiitoog ñi topp ci gannaawam ak taalibeem yeeg wallahi jazahum llahu an il islaami xayra ay ñoomin imaamu Maalik nag ñoomin Hushaym nag imaamu ibn al Mubaarak ak Abdurrahmaan ibn Mahdi ak ñoom sëriñam yooyu ah ñoom Abu Daawud ak Tayaalisi sëriñam boobu moom itam gis nga ak taalibeem ñoom al imaamu Buxaari imaamu Muslim imaamu Abu Daawud imaam at-Tirmidhi imaam an-Nasaa'i waaye koy ba ci ñoom al imaam al Bayhaqi ñoom al imaam al Haakim imaam al Bayhaqi rahmatullah alayhim waaye ci jazaahumullahu an al-islaam xayra imaam Ibn Abbas dañuy nettali ci xadiis bu gudd gudd gudd gudd gudd boo xamante ne qad rawaahu al imaamu Ahmad wa kadhalika al imaamu al Bukhari rahmatullahi alayhi fi saxiixe indi na ko ci ay pàcc yu gudd waaye fi mu ko gën a étalé moom al imaamul Buxaari mooy ci kitaabul xuduud waaw ci kitaabul xuduud baabu rajmil xublaa min az-zinaa idaa ahsanat Euh, foofu la ko njëkk fa la ko gine yaatale moom al imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi waaye bala ñoo ñëw foofu imaamum euh, xadiis bi ñu gisoon bi weesu as-sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha nettali na li tegu ci lii mooy xadiis bi nga xam ne moo nekk ci kitaabu fadaa'il asxaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam baabun te xadiis bi Seydina Urwa jële ko ci Sayyidatu Aïsha ah te xadiis euh, xadiis boobu it mu ngi ci asxaabu sunan ba mu des al imaam euh, an-Nasaa'i moo ko soloowul sinon al imaam Abu Daawud soloo na ko al imaam at-Tirmidhi ak al imaam Ibn Maaja ak al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi mooy xadis bi ñu gisoon rek al imaamul Buxaari ci sa ci euh, jataay bi weesu bim naan haddasanaa Ismaa'iil ibn Abdillah muy ibn Abi Uways rahmatullahi alayhi qaala haddasanaa Sulaymaan ibn Bilaal al-Asbahi al-Madani Ismaa'iil ibn Abi Uways mu ne nettali ko na ko Sulaymaan ibn Bilaal al-Madaniyu nekkoon euh, at-Taymi at-Taymiyu mawlaahum al-Qurashiyu ah, newoon euh, ci xaritu imaam Maalik yi ñoo newoon Medina an Hishaam ibn Urwa mu jële Hishaam ibn Urwa ibn Zubayr radiyallahu anhu an Urwa mu jële ci baayam Urwa ibn Zubayr an Aisha radiyallahu anha mu nettali mooy bi mu ne Seydina Siddiq dafa ñëw jóge bi sunxi jóge sunx bi yonent bi alayhi salaatu salaam maata wa Abu Bakr bi sunxi foofale mu ne qaala Ismaa'il ya'ni bil 'Aaliya Seydina Omar daal di taxaw naa wallahi ma maata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yooyu ci càllale boobu noonu ba fi doon waxee ne fa bi Seydina Siddiq ñëwee wax Seydina Omar toogal naan ko ayyuhal xaalif ala rislika falamma takallama Abu Bakrin jalasa Omar Seydina Omar bi mu bëgguma ne taxaw yow miy waat defal ndànk mu taxaw rek waaye ba Seydina Siddiq di wax Seydina Omar après bi mbir yi mooy bi mu ba wax aaya nag mu daal di wàcc mooy aaya yooyu mu waxoon innaka mayitun wa innahum mayitun wa ma muhammadun illa rasul qad xalat min qablihi rusul afa in maata aw aw qutila inqalabtum ala aqaabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'an wa sayajzi allahu ash-shakirin ginnaaw bi nga xam ne ci la wax loolu le moom seydna siddiq euh, mu ne seydna aïsha ne fa nashaja nnaasu yabkun waaw nit ñi commencé di jooy mel ni comme jooyu xale yooyu annaasu yabkuuna mooy ñépp di jooy ñépp di jooy léegi nag foofu lañu waxe li ci teg seydina kon imaamul buxaari ci kitaabu fadaailu asxaabi nnabii sallallahu alayhi wa sallam baabun mu ne wajtamaat al ansaaru ila Sa'd ibn Ubaada fi saqiifati bani Saa'ida fa qaaluu minna amiirun wa minkum amiir fa dahaba ilayhim abu bakr wa umaru ibnu alxattaab wa abu ubayda ibnu aljarraax radiyallahu ta'aala anhum wa ardaahum mu ne wajtamaat al ansaaru ila Sa'd ibn Ubaada bi li weesoo yi daal di nekk dem ci bi mooy kër Sayyidatu néegam waa lansaar daje fi nga xam ne mooy saqiifatu bani Saa'ida muy benn mbaar bërëb boo xam ne dafa day am ker ngandum benn euh, kii ci waa boo xam ne waa banu Sa'ida min al ansaar ñu daal di daje foofu ñoom waa al ansaar ah fa qaalu mooy ñuy waxtaan seen biir ndax kat yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo leen jàngaloon xamal leen ne mooy nit ñi mënuñoo nekk sans moo taxoon bu ma soo a yónni ab baax même bu dee ñett lañ dina tànn kenn ne yàlla di jiite waxatuma laa lu toll ni ummatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal génn àddina ñoom ñu ne kon li ñu war a njëkk a taxaw parce que bàyyi saa njiit anarchie mooy am ku nekk di wax ku nekk di def loolu wóorul foog ñu tànn njiit waalamsaar dajal dajaloo fi nga xam ne mooy saqifatu bani sa'ida bi nga xam ne ki ko moom mooy Sa'd ibn Ubaada rahmatullah alayhi ndax moo ne woon sangu waa bani sa'ida moo ne woon kabirul xasraj yi moo magoon ci waa alxasraj ci jamono ji waaw léegi bi nga xam ne ci lañ ne foofale ah lan wax saqifatu bani sa'ida ñuy ut kan moo leen di jiite waaw mais ñoom dañu jàppoon ne mbir mi ni muy demee mooy waa lansaar day am ku leen jiite waa muhaajiruuna am ku leen jiite ndax ku yor statut yonent bi aleyhi salaatu wassalaam taxawaayam bi nga xam ne moo war a jiite ñépp ñoo gisuñ ne loolu am na comme que muhaajiruuna yee ngi fi lansaar a ngi fi mooy ku nekk ci waa ahlul madina ak waa euh, euh, makka muhaajiruuna yi fi ñëw ku nekk na am jiit bu ko defee ñoom ñaar ñooy waxtaan seen biir comme ñoom liñ ko xame woon ci tribu yi liñ doon def nga xam ne day am tribu bi ak kii jiite ko tribu bi ci tegu kee jiite ko bu ñu waree waxtaan gisee ñoom ñu jàpp ne comme loolu mën na demee noonu parce que stature yonent bi alayhi salaam ku nga xam ne mooy jiitu ñëpp ñoom gisuñu loolu gisuñu ko ñu ne kon minna amir wa minkum amir kon ñun dañuy am njiit yéen dañuy am njiit sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na fa dhahaba ilayhim Abu Bakr wa Umar ibn al-Khattab wa Abu Ubayda ibn al-Jarrah waaw ah mu ne bi nga xam ne ci la muhajiruna yëg yooyu yëg ne waa lamsaar kat daje nañ fële ngir tànn ki nga xam ne mooy nekk xalifa mais ci seen côté ñoom mais mooy mooy jiite waa lamsaar bi ñu ko yëgee dinañ ñëw ci riwaaya biñ lay wax bu Seydina euh, Omar bu gudd bi nga xam ne Mawlana Ibn Abbas moom moo ko nettali nekk Sahih Imaamul Buxaari ak Sahih ak Musnad al Imaamu Ahmad ibnu Muhammad nan la nan lañ ko yëgee nan lañ ko yége dinañ ci ñëw insha allahu taala waaw ndax loolu benn waay moo ñëw eh, comme nim ne ci riwaay abu ya'la mu jaar ci riwaay al imaamu malik ibn anas bu mu jële ci al imaamu zuhri muy nettali nettali bi mu ne seydna omar di wax ne fa baynama nahnu fi manzili rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ida rajulun yunaadi min wara'i al-jidaar an uxruj ila ilayya ya ibna al-Xattaab waaw Seydina Omar di nettali ne benn bés mooy ci mooy bés bii bi tiis wii dalee ba Seydina Siddiq dalal nit ñi ci jàkka ji nit ñi dem mooy muhaajiruuna yi dem kër Sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha nee na bañ fa newee am ku ñëw ne am ku taxaw ca gannaaw jël ca gannaaw kër yonent eh, néeg sayyidatu Aïsha ca gannaaw ca gannaaw miir ba naan an uxruj ilayya ibn al-Xattaab am kuy wax ca kaw naan ibn al-Xattaab génnal ñëwal nga wuyu si ma fii Seydina Omar nee na fa qultu ilayka anni fa inna inda anka mashaghil ya'ni bi amri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nee na kooku bi ma woowee naan ma yam nal xataab ca gannaaw wiir ba la nekk ñëw ci euh, euh, naan yam nal xataab e eh, yow Umar ibn al-Xattaab ñëwal wuyu si ma gaawal nga gaaw gaawal gaawal loo ma a gaaw Seydina Omar nee na waaye ma ne ko ilayya anni ilayka anni way toppal fële demal sa yon yow yow ma woo lan nga fiy def fa inna anka mashaghil ñun soxla ñun li ñu dal ak li ñu nekk di ko préoccupé moo ñu ëppal doole li nga nekk di ma woo lu tax nga may woo ñun nii nekk ci kër Sayyidatu Aïsha nekk Sayyidatu Aïsha di waajal war a waajal yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga naan ma kaay fii ibn al-Khattab ha ilayka anni fa inna anka bi amri rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ñun ñu ngi toppatoo mburu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi génn àddina ñuy toppatoo biram nga taxaw ca gannaaw wiir ba yow miy woote xaw ma yaay kan di ma woo anni way ah. ñun am nañ préoccupation bu ñu gën a yitteel lool nga ñuy waa ne ko innahu qad hadatha amrun fa inna al fi saqifati bani sa'ida fa adrikuhum qabla an yahdathu amran yakunu fihi harb sayyidna Umar waaja ne ko ah ah loolu nga wax yow Ibnul Xattaab innahu yëgal ne nag qad hadatha am mbir xew na de waaw yéen a ngi foofu di toppatoo li nga xam ne mooy bëgg a toppatoo yonent bi alayhi salaatu wassalaam kooram waaye yëg leen ne mbir a ngi xew de ndax fa innal ansaara tabaaw waa jaa gannaaw miir ba di yuuxu di wax ah waa lamsaar wa ahlul madina dajaloo nañ de fi saqifati bani sa'ida ci saqifa ca àngaaru bërëbu waa banu sa'ida ba foofu lañ dajale foofu lañ dajaloo de rassemblé wu nañ foofu fa adrikuhum ay way sayda yow ibn al-Xattaab génn leen fii ngeen dabi leen qabla an yuhdisu amran bala ñu fi xewal benn mbir loo xam ne yakunu fii xar xare mën na cee tukkee de ndax fii ngeen nekk nekk foofu ci nekk sayyidatu Aïsha fii nga xam ne fa la kooru yonent mi alayhi nekk ngeen bëgg ko waajal am na lu taxaw loo xam ne moo gën a de mooy nit ñi dajaloo nañ waa lamsaar te bés bu ñu falee mooy moom da eh, am na luñ nar a xewal de te bu xewee loolu conséquence bi mooy xar bu xare mën naa xew ci biir jullit ñi ah Seydina Omar nañ ne ah fa qultu li Abi Bakr bi mu demee noonu nag fa qultu ma wax li Abi Bakrin moo Seydina Abu Bakr ne ko intaliq waaw ne ko ah Seyna Abu Bakar kon nag toog ama amatul kon nañu bàyyi waajtaay gii ñu doon waajal mbiru yonent bi alayhi salaatu wassalaam loo xam ne nag xeetam wi moom moo ci nar a ëpp ay problème am ci moom la waa ji wax ñoo ko déggandoo kon nag intaliq bi intaliq ne koy wane Abu Bakar jógal kon nga dem waaw xaala fantalaqna na ummuhum waaw xatta laqaynaa rajulayn rajulaani xatta laqiyanaa rajulaani saalihaani fa qaala laa aleykum allaa taqrabuhum waqduu amrakum waaw nee na bi ñuy dem mu ne man bi ñuy dem moom Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu Seydina Siddiq jóg ñu ànd ñuy dem Seydina Sayyidatu Aïsha wax nañu ak keneen kum àndaloon muy Seydina Abu Ubayda waaw am na ci riwaay yoo xam ne nañ ko gis nee na bi ñuy dem lañ dajeek moom Seydina Siddiq téye ci loxoom Seydina euh, euh, Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala anhu al-mubashshar bil janna huwa aydan radiyallahu ta'ala anhu Seydina Siddiq téye loxoom nee na Seydina Omar nee na mu ngi téye ci loxo Abu Ubayda ak sama loxo nii nekk suñu diggante di dox ñuy def neena bi ñuy dem lañ dajeek ñaari góor yu baax fa qaalaa ñu ne laa aleykum allaa taqrabuhum waqdu amrakum ne leen bu leen dem ne leen maa ngi leen di kii bu leen dem ci lansaar yi bàyyi leen foofu te ngeen doxal li ngeen di doxal yéen muhaajiruuna yi waaw waqdu amrakum wéyal leen seen mbir qaala seydna Umar nee na fa qultu ma ne wallahi la natiyannahum ne wallahi wat naa ci yàlla dinañ leen fekk foofal fa ñu nekk dinañ dem xool lan lañuy def li ñu waa wax aji wax ji ki mu ki wax dinañ dem bër ba xool ana moom aji wax jooju lool muy wax ne ah bu ñu gaawul kat bu ñu dabalul waalam saar man nañu xewal loo xam ne xare man na cee am de guerre civile mën na fee am fii fit fitna mën na fee am fii ci dëkku yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne kon ñun fokk gaa yi ne ko ba jarul ngay dem ñaar ñoom mu ne par force wallahi wat naa ci yàlla man Umar ibn al-Khattab ne ñu dem foofale dinañ leen dikkal ba xam ana lan la ñuy def waaw fa qultu wallahi la natiyannahum fantalaqna fa ida bayna dhahranihim rajulun muzammil fa qultu man hada waaw nee na ñu daal di dem bi ñu demee ba àgg ñu fekk benn waay boo xamante ne nii Eh, dafa da dafa dañ ko dafa sangu quoi dafa dafa muuroo ab sër sangoo benn malaan fa qultu nee man ibn al-Khattab ma ne man hada kii sangu nii nit ñépp nekk fi moom mu sangu nii mooy kan xaalu nee na nit ñi ne ko Sa'd ibn Ubaada kii mooy Sa'd ibn Ubaada sayyidu bani Saa'ida sayyidu al wa huwa kabiiru al-Xasraj ana'idhin moom mooy seen sang moo nekk nii waaw ah. ah. waaw ah. am na nag ñoo xam ne xadiis Seydina Urwa bi mu ne ñaari góor ñooñu mooy Uwaymir ibn Sa'ida ibn Abbaas ibn Qays ibn Nu'maan bokk min Bani Maalik ibn Awf ak Ma'n ibn Adiy ibn Ja'd ibn al-Ajlaan nekkoon seen alliés ñi ñëpp gisoon nañ seen tarjama walillahi alhamdu wal minna wa huma min al aws aydan ñoom ñaar ñëpp comme kama dakarahu al imam al hafiz ibn hajar bi muy shara xadis bii ci kitaabu fadail annabii euh, baabun mooy xadis 3671 bi muy shara loolu moom al imam al hafiz ibn hajar alayhi rahmatullah léegi ñu delluwaat ci xadiisu seydina saydatuna Aïsha as-siddiqatu bint siddiq radiyallahu ta'ala anha wa anhuma wa ardaahuma mu ne kon fekk wajtama'at al-ansaaru ila Sa'd ibn Ubaada fi saqifati bani Saa'ida fa qaaluu minna amiirun wa minkum amiir fa dhahaba ilayhim Abu Bakr wa Umar ibn al-Khattaab wa Abu Ubayda ibn wa Abu Ubayda ibn al-Jarraah ibn al-Jarraah wa abu ubaydata ibnu aljarah nee na ba ñu dajaloo ci saqifatu bani saida naan ñun dañuy am njiit yéen ngeen am njiit seydina abu bakar di sama baay daal di dem man aïsha ak umar ibn alxataab di seydina umar ibn alxataab abu ubayda ibn aljarah di abu ubayda amir ibn aljarah anhu mu ne fa dahaba umaru yatakallam bi Seydina Umar ibn Xattaab nar a wax muñ dégloo waa Ansaar mu nar a wax ah, gis nga riwaay bii dafa xaw a tënk dinañ ñëw ci riwaay bi ñu wax sànq ah ko gudd waaw Seydina Umar ibn Xattaab nar a wax ah fa askatahu Abu Bakr Seydina Abu Bakr ne ko noppi ne ko yaa Umar bul wax ne ko def ko téye ko ne ko bul wax waaw noppil rek nga bàyyi leen nga bàyyi man dinaa dinaa dinaa jël kàddu gi mu ne wa kaana Umar sayyidatu Aisha nee na te Umar nee na doon na wax yaqulu nekkoon na di wax mooy li muy nettali lii sayyidna Umar da ko doon nettali après te dinañ gis bi mu ko nettali boppam muy hadiisu Mawlana Ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne wa kaana Umar sayyidatu Aisha mu ne te sayyidna Umar nekkoon na yaqulu doon wax ne wallahi ma aradtu bi dhalika illa anni qad hayya'tu kalaaman qad a'jabani xashiitu an laa yablughahu an laa yablughahu Abu Bakr thumma takallama Abu Bakr fa takallama ablagha an-naas fa qaala fi kalaamihi Seydina Omar nee na mu ne Seydina Omar doon na wax ne sama la ma la taxoon ma njëkkoon a ma bëggoon a wax nag nekkul woon dara lul ne bi ñuy dem ci yoon wi dama waajal ci sama sama bopp maa ngi maa ngi formuler di defar benn discours boo xam ne benn wax boo xam ne moom laay wax bu ma demee ci wàllum saar bu ko defee ñu génn ci liñ nekk ba na du fi am loo xam ne waajal naa ko mooy du ay papier la yoroon di bind comme ni gars yi discours de politique générale wala yu mel noon boo waree defub discours yor tëju politiciens yi ni koy defee tëju fenn ah teg seen tee bu dee tuxkat mu yor. ab ab ab sigaaram ah nee ci lay gën a mën a xalaate jàkkaarloog euh, jant bi di dugg mu naan ça l'inspire yooyu moom taxul ñuy wax moom waaw wala mu jàkkaarloog géej gi ca ndox ma waaw naan c'est mon lieu de travail fii nga xam ne ma fa teegee c'est là où je m'inspire beaucoup plus non di bind di ki rature di bind di kii di xool naan bii mooy gën a percutant non Seydina Omar loolu lépp ci bopp bi la ko def bi muy dox la xalaat ne lii nii waajal ci boppam loo xam ne nee na lii laay wax bu ma àggee nee na lool kese moo taxoon damaa waajaloon qad hayyatu kalaaman waajaloon naa ci sama bopp bi waajal li nga xam ne wax joo xam ne kaddu goo xam ne qad ajabani yéen na ma te yàpp naa ne bu ma ko waxee man naa fay li nga xam ne fitna ji boroom wax ji wax ne gaawal nga génn ngeen ñëw sinon waa Ansaar daje nañ fitna mën naa am xare mën naa am bu ngeen gaawul nee na nag en plus xashiitu an laa yablughahu Abu Bakr ma li taxoon ma bëgg gi na wax mooy ne dama doon ragal ne Seydina Abu Bakr moom bu waxee man loolu ma waajal lu mel noonu moom du wax lu mel noonu waaw li mu wax noonu du du mooy li muy war a wax ak li ma waajal du mel mooy li ma waajal gina nekk ab la li gina matali gina ak li nga xamante ne gina mat loolu laa doon ragal ne amaana Seydina Siddiq moom bu waxee du àgg foofu mooy waxam ji du am portée boobu waaye nee na mu noppiloo ma summa takallama abu bakrin nee na ginnaaw bi bi waa lansaar yi waxee li ñuy wax minna amir wa minkum amir lañ ko waxe mooy bi ñëw ci xadiis bi insha allah seydna mawlana ibn abbas bi foofu moo gën leer ndax waa lansaar boobu la ñuy wax ne minna amir ñoom lañ doon wax ne kenn seen aji wax ji jóg ne minna amirun wa minkum amir mooy mbir mi li muy nekk day nekk pouvoir bicéphale ñaari bopp kii day jiite waa lansaar am njiit bu leen jiite waa muhaajiruun yéen ngeen am koo xam ne moo leen di jiite Seydina Siddiq bàyyi bañ wax ba pare Seydina Omar naroox mu de mu ne ko noppi na waaw mu ne fa takallam thumma takallama Abu Bakr ginnaaw gi Seydina Abu Bakr daal di wax radiyallahu anhu fa takallama ablagha an mais li mu wax wallahi non seulement man moo tax na ko a leeral ci riwaay bi xadiisu Mawlana Ibn Abbas mais dafa raw sax la ma man la may na ma waajaloon sama bopp jàpp ne moo gën a moo gën a mat Seydina Siddiq dafa wax lu dépassé loolu mu leer ba ne non non laa rek lii mu wax sax moo gën ni ma ba ko wax wallahi huwa Siddiq aywa ma ne yaay huwa a'lamu sahabati huwa a'lamu an-nas bi rasulillah yonent bi alayhi salaam min jox jawaami'ul kalim ki ko gënoon niru mooy as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah moo tax bi mu waxee lu gàtt la wax waaye Seydina man gis ne ya kii li mu wax moo gën li wax foofu dina am leen lu ne moom rek laay retenir ci li mu wax loo xam ne moom laa ciy def objection bu doon am na lenn looy def objection ci waxam ji moom Seydina Siddiq comme niñ koy gisee ci xadiisu Mawlana Ibn Abbas habrul ummati wa tarjumaanil Qur'aan radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma nee na bokk na ci la wax lu matale nee na wax na ci waxam fii kalaamihi nahnu al wa antumul wuzara waaw nee na bokk na ci lam wax te mu matale lool ba weesu li ma yaakaaroon këne man li ma waxoon la ah mu ne hmm. bokk na ca lam wax dana nahnul umara mooy ñun muhaajiruuna yi ñooy ñooy njiiti wa antum te yéen waa lansaar al wuzara yéen yi ministre yi yéenee jëwriñ yi mooy équivalent wu jëwriñ yi bu dee njiit bi ci ñun lay bopp mooy yéen nag moom da ngeen mooy mooy koo mooy mbir mi du ñenn kese jiite ñéppay jiite waaye nag yonent bi alayhi salaatu comme ni mu koy leeral ci hadis bi ñu la wax sànq ah ci waa Quraysh la bokk ba pare mu wax leen ne te ñooñu mu ne xoolal fa qaala Abu Bakrin laa ndax dafa am ku jóg bi mu waxee an nahnu al umara wa antumul wuzara mu ne fa qaala Xubaab ibn al-Munzir waaw al-Xubaab ibn al-Munzir moom it gisoon nañ tarjama walillaahi alhamdu wal minna daal di jóg daal di wax ne daal wax ne laa wallaahi laa naf'al amir wa minkum amir ne Seydina Abu Bakar déedéet ñun duñ d'accord li nga ñun daal li ñu gis mooy ñun dañuy am njiit yéen ngeen am njiit ku nekk ñoom ñépp ñaari njiit yooyu nag jiite jullit bakar seydna abu bakar tontu ko ne ko laa walakin al umaraa wa antum al wuzaraa hum awsatu al arabi daaran wa a'rabuhum ahsaaba ha fa baayi'u umara aw abaa ubayda fa qaala umar bal nubaayi'uka ant fa anta wa xayruna wa ahabbuna ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa axada Umar bi yadihi fa baaya'ahu wa baaya'ahu an-naas fa qaala qaa'il qataltum Sa'd ibn Ubaada fa qaala Umar qatalahu Allah radiyallahu ta'ala anhu Seydina Abu Bakar ne waa ji ne al-Hubaab ibn al-Mundhir rahmatullahi alayhi ne ko laa walaakinna al-umaraa wa antum al-wuzaraa ne ko déedéet minna amir wa minkum amir lool du baax muhaajiruuna yi ñooy jiite yéen ngeen nekk jëwriñ yi mooy yéenay les co-décisionnaires yéenay mooy kii jiite mais yéenay bokk jiite yépp waaye nag il faut mu am jiit kooku nag ci muhaajiruuna yi la war a bokk ndax ñoom hum awsatul arab ñooy ñi nga xam ne ñoo gin a dëgg doomu ci arab yi ahsaab wa wa a'rabuhum ahsaaba ah te tamit ak kër daaran awsatul arabi daaran mooy ñoo gën a dëgg doomu arab yi kër mooy makka makkatal mukarrama nga xam ne moo gën a ci dëkku arab yi awsatuhum daaran te tamit mooy ña suñu borom dénkaloo lële ñooy sangu arab yi te yonent bi alayhi salaatu salaam ci ñoom la bokk waaw wa a'rabuhum waaw Allahu kon nag te ñooy ñi nga xam ne ñoo ci gën a sellale gin cee leerle gin cee nirole ay jëf ci arab yi fa bàyyiu kon nag jaayante leen ak Seydina Umar aw Aba Ubayda wala Abu Ubayda mii ñaar ñii ma àndal jaaye leen ci kenn ci ñoom ñaar ñu nekk xalifa waaw fa qaala Umar Seydina Umar ne bal nu bàyyi ukant Seydina Omar ne la man wala Abu Ubayda ñoo bañ li am ba des yow mii lañuy jaayanteel yow Abu Bakr li tax nag fa anta sayyiduna wa xayruna wa ahabbuna ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yow la ñuy jaayanteel ndax yaay suñu sang benn wa xayruna yaa ñu gën ñun ñépp wa ahabbuna ila rasulillah mais yow la yonent bare sa sam gën a sopp ala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wal hadith fi sahihayn est-ce que yonent bi alayhi salaatu salaam waxul te xadiis mu ngi ci saxiixayn mu ngi saxiix imaamul Buxaari ak saxiix imaam Muslim ibn al-Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaburi xadiis ma Seydina Abdullah eh, Amr ibn al-Aas bi nga xam ne ci la ñëw ne damaa ñëw ne yonent bi alayhi salaatu salaam man ahabbu an-naasi ilayka yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam waaw fekk bu jóge woon ghazwatu zaati salaasil comme que ghazwatu zaati salaasil comme ni ñu ko gisee woon sariya boobu mu jiitaloon ko. bokk ña ña nekkoon ci arme bi Seydina Omar Seydina Abu Bakar bokk Seydina Omar ak Seydina Abu Ubayda Amr ibn al-Jarrah ta'ala anhum wa ardaahum mooy après renfort bi ci la Seydina Abu Ubayda Amr ibn al ñëw mooy ne ñoo ñëpp yonent bi alayhi salaam def moom mu jiite leen mu tax nag mu jàpp ne ah xanaa boog daa gën ñii moo tax yonent ma alayhi salaam da di moom la gën a sopp kon Amr ibn moo tax mu jiital ko ci sang yi nga xam ne ñooy sangu jullit ñi Seydina Abu Bakr Seydina Umar wa Seydina Abu Ubayda Amr ibn al-Jarrah min bayni asaadat al-muhajirin wal ansar tant parmi tant d'autres ci sangu muhajirun ak lamsaar yi moom mu jiite leen ci xare mu ñëw laaj yonent bi alayhi salaatu wa salaam nag bi mu jógee ci xare bi ne ya rasulallah ayyu nnaasi ahabbu ilayk ana kan nga gën a sopp ci nit ñi mu ne Aïcha direct Sayyidatu Aïcha laa gën a sopp mu ne ko non waxuma non minar rijal laa wax mu ne ko abuha non waxuma ci jigéen ñi ci góor ñi mu ne ko abuha baayam muy Seydina Siddiq mu ne ko summa man mu ne ko Umar mu ne ko summa man mu ne ko Usman na waaye mu nekk fa tudd ñu bari man ma xam ne saa yi eh, kon man nekk ko sori naa ci mbir mi kon mooy le fait ma jiite ñi loolu lañ doon yàgg a wax am ngëneel tekkiwul ne yaa gën am ngëneel ci benn mbir diw ñu ne diw moo ëpp xam-xam tekkiwul ne moo gën ñëpp ñëpp diw mooy lii nii moom ñaanam borom bi da koo may ñaan bu nangu moom moom ay ñaanam mustajaaba tekkiwul ne moo gën nit ñi waaye mu am fi benn façon may goo xam ne ta ci nga gis ay awliya yoo xam ne am na ci koo xam ne am na jagle bu mu am am jagle al xusuusiya laa yastal laa tastalzimul afdaliya am ab jagle tekkiwul ne yaa gën nit ñi voilà mooy man nga jagle boo xam ne yow rekk ko am Seydina Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam est-ce que ñaanul woon suñu borom mu defal ko mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di est-ce ñaanu ko woon bi may ma nguur goo xam ne ah kenn du ko am sama gannaaw est-ce que ñaanu ko woon ah, bi defal ko est-ce day tekki ne moo gën non est-ce que est-ce day tekki ne moo gën bàyyam Seydina Daawud non alayhi salaatu wassalaam non kon am xusuus ak jagle. di wax ngelaw li ñuy dem jinne yi di leen liggéeyloo lu ne loolu tekkiwul ne moo gën déedéet mais pourtant jagle la boo xam ne moom la ko borom bi defal ci bindee yi nguur goo xam ne du ko may keneen ginnaaw suñu borom may ko lool. moo tax yonent ma lay saab saab keroog bi mu jàppee jinne seytaane boobu doon ko jéem a kii bi muy julli da koo jàpp nee ba nar koo yeew fii mu fàttale ko ci poto kii bi euh, ci jàkke ji. bu ko defee ba ilaa yawmi diin ku ñëw gis leen xam ne saytaane yu bon yi yooyu ñii nee na ma fàttale ko li Seydina Suleymaan waxoon ñaanam googu buur yàlla nga may ma nguur goo xam ne yelloon nga koy may keneen sama gannaaw suñu boroom daal di koy may mu ne looloo tax ma bàyyi ko alayhi salaatu wassalaam est-ce que daa tax mu gën moom Seydina Suleymaan kallaa laa kon nag affaire bi lool la waaw ah. Seydina Amr ibn al kon yeneen tubaab sa saa ne moo tax Seydina Siddiq ne ñoo bañ kat bal la ñuy jaayanteel Abu Bakr lu tax fa anta sayyiduna parce que yow yaay suñu sang wa xayruna te yaa ñu gën wa ahabbuna ila rasulillahi sallallahu alayhi bi nag mooy la yonent bi alayhi salaatu wasalaam tànn ñun ñépp yow la ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam gën a kon nag fenn lañ dul jaayante kenn yow mii lañuy ñuy jaayanteel waaw yow la jaayanteel du man Omar du Abu Ubayda ibn al mii taxaw kenn lañ fi dul jaayante ndax yaa ñu gëntaay suñu sang te yow la yonent bi aleyhi salaatu gini so fa axada Omar bi yadihi Seydina Omar jël loxo Seydina Siddiq fa baayaahu wa baayaahu naas fa qaala qaa'il nit ñi mu jaayanteeg moom nit ñi jaayanteeg ña nekk foofu yépp ca kër ga. waalam saarak jullit nga fa nekk ñu jaayanteeg moom ah am benn waay bu ne eh, yéen faat ngeen kii de waaw ah faat ngeen Sa'd ibn Ubaada mooy mu ñu faat fan faatuñu ko nan lañ ko faate xat bu dee dafa faatu de borom bee ko faat lan ngeen bëgg ñun faatuñu ko lu tax ngeen ne ñoo ko faat bu dee dafa faatu du ñun ñoo ko faat waaye borom bi moo ko faat waaw mooy lan tekkiwul la Seydina Sa'd ibn Ubaada gis nañ gis nañ lan gis nañ tarjama mooy faatuwul fii mooy lan euh, mooy mbir mi comme si genre gàcceel la moom mi nga xam ne moom lañ naroon a fal ndax waa Lamsaar comme que moo doon sang bi waa Banu Saa'ida moom lañ doon fal mooy daanaka comme si dumbooyu ngeen ko dumbooyu ta falu ngeen ko mooy loolu noonu daanaka moom ngeen ko def waaw waaw léegi nag Seydina Omar ne déedéet déedéet <laughs> loolu noonu déedéet waaw <laughs> léegi euh, ci gàttal loolu mooy li nga xam ne mooy riwaaye bii euh, léegi ñu ñëw ci riwaaye nag bi nga xam ne moom la ki nga xamante ne nii moom la al imaam ibn Abbaas nettali xam nga lii lépp day wane ne wax yi caaxaat yi ñu naan yonent la saar saar dafa waxoon diwee xalifa bu doon loolu wàllan saar buñ ko xamoon ah dinañ toog ne daan naan naan xam ne yonent saar saar lii la wax ñuy def leneen te duñ nekkoon kon diwee xalifa muhaajiruuna yi bu ñu xamoon ne di way xalifa Seydina Ali boo xamoon ne di way xalifa bu Seydina Abbas mi ñëw laaj naan est-ce que kenn yam na lu ko yeneen tubaab saar saar wax mu ne déedéet mu ne kon maa ngi seede kooku boo xamoon ne loolu moos amoon na kon wonte kon duñ ñëw rek ni kon di way xalifa wax ji féete boor hada qawlu baatil léegi nag kon ginnaaw lii léegi nag ñu ñëw ci xadiis nag biñ la wax laa ilaha illallah jës xaw ma ndax sax dinañ ko mën a jeexal wala dañuy gaawal côté bi nga xam ne côté bi nga xam ne euh, kii la nu mu tudd euh, moo concerné wul directement côté bi waaw parce que kitaabul muhaaribiina min ahlil kafarati wa ridda ah baabu rajmil xublaa mina zinaa idaa axsanat ci kitaabul xuduud ah foofu al imaamul buxaari kon wax nañ la ñi ko solo mooy al imaamu ahmad ibn muhammad eh, eh, eh, riwaaya al imaamu ahmad ibnu muhammad eh, eh, nañ jël bu imaamul buxaari bi nañ jël riwaaya imaam al buxaari bi raxmatullaahi alayhi eh, kon imaamul buxaari solo na ko imaam ahmad imaam an-nasaai mu ngi tamit ci sunan al imaam ad-daarimi al imaam al buxaari raxmatullaahi alayhi mu ne xaddasanaa abdul aziz ibn abdillah al wala léegi dañ bañ a wax loolu bu ko defee mu gaaw xadis bi dañ xaddatanaa nettali nañu Abdul Aziz ibn Abdillah Abdul Aziz ibn Abdillah qaala mu ne xaddatani nettali nañu Ibrahim ibn Sa'd surtout ibn ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahum an Saalih mu jële ci Saalih ah muy Saalih ibn Kaysaan ah Saalih ibn Kaysaan rahmatullahi alayhi an ibni Shihaab mu jële ci alimaam ibni Shihaab alimaam ibni Shihaab an Ubaydillah mu jële ci Ubaydillah ibn Utba ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum ah?